loolu nag mooy xeetu commerce bi ñu tuddee idaara xeetu commerce yi nga xam ne moom day jaay rek ci prix normal jëndaat tegaat di wéy rek noonu lañ koy asakaale mu des nag beneen xeetu commerce bi nga xam ne moom la ñu tuddee dakkar ci moom lay bëgg a wax juma zuxtikaarin topp boroomuk dakkar ci zakka asakaal na li xab di samanin fa nëbum njëg aw day ni wala bor xay nan kee bi chartil xawli ci sartub at ma lil aslay ni ñeel yaari cosaan ya xeetu commerce bu ñaareel bi mooy ki nga xam ne day wut marchandise te du ko nangoo jaay ci prix normal day nëggandiku ba nga xamee ne marchandise mooma néew na bareetul ñu ko am mu mën koo jaayee njëggu baree bare kooku nag lu yàgg-yàgg li fekk marchandise may jar rek asaka du ko ca war te it bu jaroon te lañ ko fay doon lu bokk te wurus ak xaalis ñi ki ñu fayaat ko marchandise ba tey du tax asaka war ko ca bu ñu ko ci ameelee bor itam bala ko asaka war ca bor ya ñu fay ko ko te bañ ko ko fayee muy wurus mbaa xaalis nga xam ne kon marchandise am moomu ak lu ca bokk bu yàggan ci loxoom am at yu bare bari itam bis bu demee ba jar rek ba mu téye ko ci loxoom muy wurus sa xaalis rek la ko ca asakay door a war te benn at lay génne asaka waaye du wàññi na at ya toll at mu ne mu génneel ko asakay boppam bu dee nag koo xam ne am njaayam dafa saxut ci jamono yu ne ni ki day génn bitim réew am ay weer di jaay ñëwaat nopp lu diir delluwaataat mbaa bokk muy koo xam ne day liggéey ñu koy fay weer ñu mel noonu ni gën a jàppandi ci ñoom mooy dañu takk rek dat bu wër boo xam ne buñ ca tolloo seet lañ war lépp ci xaalis liquide ñu xaalis cash seet itam lu ñu war ci marchandise xayma ko ci yooyu jamono fa njëkk a toll daal di boole yooyu yëpp rek asakaal ko benn yoon bàyyeete ba waxtu woowa del si ca déwén sa bu dee nag kii fayu weer moom bu ko soobee su ma ne date weer mu fayu wu ne date lam ca fayu di ko ndege nag waxtu wa delsiwaat ci déwén sa te neexuta takk ba tey bu dee kilifa diine wala muy kilifa aada goo xam ne la koy dikkal daal nam koy dikkalee neexuta takk moom it la gën ci moom rek mooy mu sàkk dat boo xam ne bu ci àggee rek seet li mu yor lépp lépp lépp mu génne asakaam joxe bu waxtu wa del si waate itam mu dellu defaataat noona loolu nag lu mat a xam la te mat koo jàpp bu baax a baax muy kiy jaay muy kiy liggéey ci yam la mu jot a jëfandikoo te fekk waxtu asakaalu jotagut moom asaka du ko ca war ni ki la muy dundeeg yi demee noona yooyu yëpp moom bu ci àggee du ko seet di ci génne asaka la mu xas jëfandikoo rek jëfandikoo na ko wéy na wéy na lamata mooy loolu de moom mooy di def rek bu waxtu génne asakay bëgg a jot mu def ay pexe tàggoog alalam ndax asakaam bañ a bari bu waxtu asakaal wa jàllee nag mu fexe nu alal ja dellusee xeeti pexe yu mel noonu moom ndax boppam rek lay doon mat naa moyu bu baax a baax waaye daal lépp lu mu jëfandikoo ci alalam moom moo xam ci boppam la moo xam lu mu joxe la ba leneen te waxtu asakaal wa jotut waaw te fekk asaka waru ci woon kon bu àggee ci waxtu asakaal wa du ko seet di ca génnewaale asaka wéy na wéy na rek la fa nekk rek lay asakaal boo weesoo yi asaka war nag lu ñu ne asaka waru ci rek ni ki ay fasak ay mbaam ak ay otoog ay sareet ak xeet yi demee noonu loo ko barile barile te nekkoo di ca jaay ak jënd di ca wut bénéfice asaka du ca war xanaa rek nga jaay ci dara téye ko ba waxtu wa del si ci déwén si te mat nisaab loolu rek de mooy tax asaka war ca xeeti mbay itam boo xasee bay ba génne ca asaka moo xam dugub la moo xam gerte la moo xam leneen soo téye rek loolu jaayaatoo ko lu yàgg-yàgg asaka du ca waraat waaye nag boo bayee ba noppi wëlbati ko jaay ko ñu fay la xaalis ni nu ko baaxoo defee ci gerte mbaa mbaa ci leneen kon ba nga bayee ba noppi moom da nga génne asaka ca mbay ma loolee nga jaay itam nag ca mbay ma soo ko téyee bu waxtu del si ca déwén sa te mat nisaab nga war caa génnewaat asaka waaye nag booy génnewaat asaka da ngay génne asakay xaalis waaye doo génne asakay mbay kon nag saa yoo bayee ba noppi rek ba génne ci asaka gannaaw ba nga jaay loolee nga bayoon ñu fay la ko xaalis war ngaa takk dat booba bu baax a baax ndax daal ndax mën naa am mbay ma nga yéex a gis koo koy jaay ba mu yàgg ci say loxo lool wala boog yaa ci doon taamu njëggu gën a sakkan ba tax nga yéex koo jaay waxtu wa nga ko jaayee ba mu jar daal ba nga téye njëgg muy wurus mbaa muy xaalis daal na nga ko date nag bu delsee ci déwén sa te fekk la ca des mat nisaab asaka war la ca waaye nag da ngay génne asakay xaalis te bañ a génne asakay mbay xam nga asakay mbay moom daa diis ndax fukk yi ne nga joxe benn la asakay xaalis ni ni nga ko xamee woon nag moom ñeenteelu fukkeel ngay génnee maanaam boo ko defee fukki xaaj benn ba ngay xaajaat ñeenti xaaj ñeenti yooyu na nga joxe ca benn xëy na seetlu nga loolu kon nag génn na ci wax lu aju ci asakay mbay ak lu aju ci asakay wurus ak xaalis mu jàllis nag ci jur tàmbalee ko ci gëléem fii kulli xamsati jimaalin nekk na ci bépp juróomi gëléem jasaatun jasaa min xanamin ci gàtt gëléem moom li fekk amoo ci lu mat juróom asaka du la war te boo ci amee juróom itam doo génne asaka ci gëléem juróomi gëléem ya kay benn gàtt bu am at moom ngay génne muy asaka juróomi gëléem ya dañuy seet nag bu fekkee ne foofa xar ak bëy ñoo fa yem ci bariwaay wala xara fa gën a bari benn gàtt boobu nga war a génne muy asaka juróomi gëléem yi te wax na mat at na am at kon na nga koy génnee ci xar bu fekkee nag bëy fa gën a bari nag nga door koo génne ci bëy bu ko defee ne nga topp juróomi gëléem bu ne nga yokk ab gàtt maanaam boo amee fukki gëléem ñaari gàtt boo doon sa asaka boo amee fukk ak juróom ñetti gàtt mooy sa asaka boo amee ñaar fukki gëléem ñeenti gàtt mooy sa asaka soo amee nag ñaar fukki gëléem ak juróom nag bintul laboon bu la neexee tuddee ko ibnatul laboon muy gëléem gu jigéen goo xam ne am na ñaari at ba dugg ci moom ñetteel xiqatun xiqa kafat doy na asaka sittan juróom benn wa arbax yi naag ñeen fukk bu fekkee ne nag weesu nga 36 ja nga waxoon la ca dale ba ba nga ñëw ci 45 xamal ne doo weesu bintu laboon ba nga weesu woon waaye nag 45 bu tegalee benn muy 46 nga tàmbalee joxe xiqa te bàyyi bintul laboon xiqa nag mooy gëléem gu jigéen goo xam ne am na ñetti at ba dugg ci moom ñeenteel jasaatun jasaa wafat matal na ihda benn wa sittiina ak juróom benn fukk soo weesoo 46 yi nga weesoo woon léegi la ci dale ba ba nga ñëw ci 60 doo weesu xiqa bi nga weesu woon moom ngay joxe at mu ne 60 nag bu tegalee benn muy 61 ci ay gëléem nga tàmbalee joxe jasaha jasaha mooy ku am ñeenti at ba dugg ci juróomeelu at nga xam ne kon tudd nga yent bintul maxaad bintul laboon xiqa ak jasaha ka nga njëkk a wax da nga koy waxal at ba dugg ci moom ñaareel ka ca topp ñaari at ba dugg ci moom ñetteel ka ca topp ñett ba dugg ci ñeenteel ka ca mujj nag ñeent ba dugg ci atum juróomeel binta laboonin ñaari bintu laboon sittatan ñooy doon asakay juróom benn wa sabaxina ak juróom ñaar fukk wa xiqataani yaari xiqa waaxidan ñooy doon asakay benn wa tisxina ak juróom ñeen fukk 61 nga mujj na wax ñu cey joxe jasan am leen daa jublu bi ta addin sharhiyin min as-sa'i maanaam daal léegi nga mujj wax muy 91 boo ci yokkee 30 te daal doon kon 121 121 la wax ne soo ko amee laajkatu asaka ba la ñuy tànnaloo bu ko neexee mu jël sa asaka yow muy ñetti bintu la boon bu ko neexee mu jël ci yow ñaari xiqa muy sa asaka nga xam ne loola moom mooy tànn moom laajkatu asaka ba waaye yow doo sañ a tànn loo cay def nee nañu biftiyaat jee loolaa cay maxanaam mooy laajkatu aska bi mooy sañ a tànn ci yooyu yaar mooy jël ci yow ñaari xiqa mbaa jël ci yow ñetti bint la boon waaye yow doo sañ a taamu ci yooyu dara la dale ci téeméer ñaar fukk ak benn ba ba ngay ñëw ci téeméer ak fanweer yu manqué benn maanaam daal cent vingt neuf diggante boobu doo fi soppi la nga daa joxe waaye nag cent vingt neuf bu tegalee benn muy cent trente nag dañu daal di seet rek léegi di dale foofu jëm ca kanam chaque jour ñu def ko par ay cinquante wala par ay 40 wala su fekkee lee mën naa def ay 50 lee mën a def ay 40 ba tey ñu defee ko noona 50 bu ne nga joxeel ko xiq muy asakaam 40 bu ne nga joxeel ko bintu la boon muy asakaam sa jur gépp su ma ne doon ay 40 kon na 40 ya toll 40 bu ne rek nga joxeel ko bintu la boon sa jur gépp mën a nekk ay cinquante cinquante bu ne nga joxeel ko xiqa bu fekkee dafa jaxasoo nag lee di ay quarante lee di ay cinquante cinquante bu ne nga joxe ca xiqa quarante bu ne nga joxe ca bintu la boon nga xam ne kon nee na lu jur ga bari bari bari rek moom génne asaka dana yomb ndax teqalee ko ni ñu wax par cinquante par quarante day yomb loolu mooy asakay gëléem xijlun as yëkk tabixun suy aji topp yaayam fii talaasina nekk na ci fanweer baqaran ci ay nag day ñëw nag ci nag nag moom li fekk amoo ci fanweer asaka waru la boo amee fanweer nag nga génne aw nag wu am ñaari at léegi mu ne as yëkk dañoo jàpp ne joxe wu góor daa gën a yomb ci yow borom jur gi rek waaye jàppal ne moom boo joxe wu góor baax na boo joxe wu jigéen baax na waaye moom daal boo amee fanweeri nag moom naw am ñaari at mooy sa asaka musinnatul musinna tustataru def na ko bind fii arbaxina ci ñeen fukk la dale 30 ba 39 mu ñeen fukk yu manqué benn doo soppi asaka ji mooy at mu ne rek nga joxe nawu am ñaari at muy góor muy jigéen lu mu ci man di doon baax na waaye nag su matee 40 nga tàmbalee joxe musin na musin na mooy nag wu jigéen woo xam ne am na ñetti at ndax dañuy sart moom muy jigéen doo sañ a joxe wu góor wa waxee ko saa niki nii marta faxat li fekk yëkkatiku nañ la dalee 40 du ba nga ñëw ci cinquante neuf doo soppi li nga daa joxe ci asakay nag te mooy rek musin na mooy naw am ñetti at te jigéen boole ja su fekkee ne nag mat na soixante foofu la ñuy tàmbalee seet say nag def ko par ay trente mbaa par ay quarante mbaa su fekkee daa jaxasoo lee mën a nekk ay 30 lee mën a nekk ay 40 ba tey ñu def ko ko nga xam ne 30 bu ne nga joxe ca asaka naw am ñaari at 40 bu ne nga jege nii martafaxat li fekk yëkkatiku nañu nga xam ne su fekkee mat na 70 day doon benn 40 ak benn 30 mu joxe ci 30 bi xijlu ñeel ñeen fukki gàtt xar ak béy moom mooy gàtt li fekk amoo ci lu mat ñeen fukk asaka waru la bu amee ñeen fukk nag da nga war a joxe benn gàtt rek bu am at mu doon sa asaka tu dam mu def na ko tàppe ma uxra ànd ak beneen fi waahidin ci benn yet loo boobu dana topp hishriina ñaar fukk wa mi atan ak téeméer gàtt moom muy xar ak bëy la dalee 40 ba ci 100 we téeméer ak ñaar fukk doo weesu benn gàtt bi nga daan joxe at mu ne waaye nag 100 we bu tegalee benn muy 121 nag foofu ngay tàmbalee joxe ñaari gàtt wa ma samaaniina bu àndee juróom-ñett fukk nag talaasu ñett mujj si atun aji doy la maanaam 121 nga mujj na wax boo ci doolee nag 80 muy 201 foofu ngay tàmbalee joxe ñett gàtt nga xam ne boo yemoon ci 200 kese itam maanaam ñaar téeméeri gàtt doo weesu ñaari gàtt yi nga daa joxe waaye nag boo amee 201 muy ñaar téeméer ak benn nag foofu nga tàmbalee joxe ñetti gàtt muy sa asaka at mu ne waxus jàppal arbaxan ñeenti gàtt min mi yéena ci ay téeméer arbaxan yu di yent la dale ci deux cent un ba ba nga ñëw ci trois cent quatre-vingt-dix-neuf maanaam daal ba nga ñëw ci ñeent téeméer yi manqué benn doo weesu ñetti gàtt yi nga daa joxe at mu ne su fekkee nag mat na ñeenti téeméer nag foofu nga door a joxe ñeenti gàtt muy asakay ñeenti téeméeri gàtt yi chaatun benn gàtt li ku li mi ëtti ñeel na bépp téeméer in turfa ndéem def leen a yëkkati mooy ndéem def leen a dolli say gàtt bu xasee mat ñeenti téeméer jëm kaw moom jeex na par ay téeméer rek la ñuy wàññi téeméer bu ne nga génneel ko asaka benn gàtt juróomi téeméeri gàtt juróomi gàtt juróom benni téeméeri gàtt juróom benni gàtt junni gàtt fukki gàtt mooy asakaam muy wéy rek nag ak lu mu bari bari wa xawlul arbaaxi atum tona ya muy bénéfice ya wa naslin ak njërte njërte mooy doom rek la juddoo ca jurga moo ko tax di wax kal usooli mi ngi mel ne cosaan ya maanaam bénéfice moom duñ seet ba xam am na ci sag moomeel atam déet ndey ja mooy la jur bénéfice ba bu amee ci sag moomeel at rek nga war a génne waale asaka bénéfice ba ba tey juri kër yi la cay juddoo duñ seet ba xam doom ya am nañ ci sag moomeel atam déet cosaan ya muy ndey yaag bàyyee rek bi amee ci sag moomeel at nga war a génne asaka ca doom ya mel ne tey boo amoon rek ci njëlbeen tam xarit bi ñaar fukki xar yu mag yee di góor yee di jigéen mu toll noonu ba nga àgg ci weeru koor ñu tàmbalee jur bi at matee far ñu mat ñeen fukk du tee asaka war la te xam nga ne cosaan yi mu ñaar fukk rek moo am ci sag moomeel at waaye doom ya moom ay weer rek lañ amagoon ci sag moomeel waaye du tee rek nga génne ca asaka kon nga jàppal kon loolu mooy àtteb la nga xam ne daa yokku ci sa alal te bàyyi ko ci jëmi alal ja nga xam ne jëndoo ko dolli ca donnoo ko dolli ca may ñu ko dolli ca yi demee noonu moom daal ci jëmm jëla juddoo loolu mooy àtteem mu teg ci nag wattaar yi ak aji rot ja aji rot ja mooy la nga xam ne juddoowul ca alal ja da nga ko am ameel gu yees ni ki donn ko mbaa ñu may la ko mbaa ñu sarax la ko mbaa ci ak geneen anam gu yees daal mu dolli ko ca kooku nag moom moom la ñuy teqale su fekkee ne ci jur gi amoon nga lu mat nisaab bu amaatee lu yees loo xam ne bàyyi ko wu ca itam ni ki dañ la koo may mbaa jënd mbaa yooyu tutee day fekk lam fa fekkoon rek tamat nisaab nga xam ne booy asakaal lam fa fekkoon tamat nisaab da ngay asakaale waale li ci yokkute juddoowu ca bu fekkoon ne nag la nga amoon moom mëttoon nisaab nit nga am rek ñaar fukki gàtt gannaaw ba boo jëndee dolli ca ñaar fukk mu mat nisaab it bis boobu nga jëndee ñaar fukki dolli ca mbaa ba nga doon ne ñaar fukk dolli ca waaw bañ la ko mayee nga dolli ko ca mu daal di mat ñeen fukk bis boobu nga bis boobu ngay jàpp rek sam at ba mu del si déwén sa asaka door laa war waaye doo jàpp ba nga amee ñaar fukk yu njëkk ya la nga aman naka jekk su fekkee xës na mat nisaab moom boo amaatee yeneen am gu yees ni ki jënd mbaa sarax mbaa donn mbaa may nga yokk ko ca kon na nga leen di boole ñu bokk menn atum asakaal nga xam ne ya fa cosaano woon boo leen di asakaal asakaale waale yee ca yokk waaye nag ndegam li nga amaat juddoowul ci la fa nekkoon moom li ci yokku da ngay seet ba xam boo ko boole lu njëkk la dana mat nisaabam déet su matee nisaab nag nga tàmbalee bis booba sam at ba mu del si déwén sa waaye doo seet ya nga njëkk na am kañ nga ko amoon déedéet bi matee nisaab rek ngay seet moo tax bi mu ne wattaari ak ajurat ja loolu ci laa xam maa du caagéenu ci la nga xam ne yu zakka def na ko asakaal añ yaxoola ci bu atalee mooy ci bu amee at jotuta leeral nag bu fekkoon ne danga am ci wurus ak xaalis loo xam ne matul nisaab gannaaw ba nga amaat leneen loo xam ne du bénéfice bu bàyyi ko ca loola waaye day rekk am am bu yees ni ki loo donn mbaa ñu may la ko ak yu demee noonu kooku moom bu fekkee la nga njëkk na am matutoon nisaab bu waaye boo ko booleeg li ci yokku mat nisaab bu kon bi ci li yokkoo ba mat nisaab ngay jàpp rek date ko nga xam ne dat bu desee déwén sa fekk mat nisaab ba tey nga génne ci asaka bu fekkee ne nag da nga am loo xam ne mat na nisaab ci wuru sa xaalis gannaaw ba nga amaat am gu yees goo xam ne moom du bénéfice bu bàyyikoo ci la nga njëkk na am déedéet am gu yees la ni ki may mbaa doon yi demee noonu kon ndegam lu njëkk la matan nisaab kenn du ko booleeg lii nga xam ne moo ci yokku kenn ku ci nekk day topp rek atum boppam lu njëkk la nga date ko dat ba nga ko amoon su waxtu asakaalam jotee nga asakaal ko lu mujj li itam nga date ko bu waxtu asakaalam jotee nga asakaal ko loolu nag li ñu wax naa day xaw a jafe ci bu fekkee da ngay fayu weer bu fekkee da ngay liggéey di fayu weer moom li daje fi yow bu dee xaw a bari nga di ko date weer wu ne day xaw a jafe wala bu dee kilifa goo xam ne ñu ko faral di andil yëfi adduna yu mel ne wur sa xaalis sa yooyu ba tey noonu lay mel li gën a jàpp ne ci ñooñu daal mooy sàkk benn date boo xam ne rek buñ ci àggee génne asaka ci lépp lépp lañ yoro bu waxtu wa dellusiwaatee ñu dellu defaataat noona wala yu zakka deful asakaal waqasun waqas minan naxami ca juri kër ya waqas mooy booy jàng ni ñuy génnee asakay juri kër muy xar bay nag gëléem dañuy wax ne bu lim bi tolloo nangam joxeel nangam tegaat ci ab lim nag boo xam ne yokk na ci sëg jur ti taxut lañu la santoon ci asaka moom dara yokku ca buñ ca tegaatee beneen nag door la ne yokkal nangam ni ki ñu ne la xar ak bëy boo amee 40 joxeel benn gàtt teg nañ ca ne boo demoon ba ci 120 du tax nga weesu benn gàtt bi bu ca benn teguwaatee muy 121 nag nga door a tàmbalee joxe ñaari gàtt kon diggante 40 ak 121 li fi dox sa jur yokk ko te sa asaka moom la la ca waroon yokk wu ca woon loolu moo tudd waqas gis nga bu dee ci gëléem boo amee juróomi gëléem joxe benn gàtt muy asaka juróomi gëléem te boo ci tegaatee ñeent mu juróom-ñeent itam du tax nga weesu benn gàtt soo amee nag fukki gëléem nag door a tàmbalee joxe ñaari gàtt diggante boobu nga xam ne nag léegi sa jur yokk na ko te sa asaka taxul loola ca war yokku loolu moo tudd waqas loolu nag moom ci juri kër yi rek la amee muy xar bay nag gëléem waaye amul nag ci wur sa xaalis amul ba tey ci asakay mbay wur sa xaalis moom mbaa mbay su ko seemat nisaab lu ci yokk lu mu néew néew rek nga war a seet lam war a tolloo ci asaka génne ko ca di ki booroon génne asaka ci mbay di ko natt ay bërigo ba yàgg mëtatul bërigo mbaa ngay peese ay kilo ba yàgg mëtatul ay kilo itam du tee rek nga seet loolee des noo ko mën defee fukki xaaj ba génne benn xaaj ba rek nga def ko waaye du tax asaka wàcc la ca kasaaka naka noonee maa lépp loo xam ne duuna nisaa bi nekk na di yées nisaab wala yaxum ma te na matale wàll yépp daa wax ne lépp lu matul nisaab rek asaka waru ca leen lu ne am na tolluwaay boo xam ne mooy tax asaka war la ca te wax nañ ko ba weesu ko lu agul foofa rek asaka waru ca mel ne mbay su matul juróom benn barigo rek asaka waru la ca bu la neexee nag génn ca sarax joxe ngir yàlla waa xasalun ak lem faakihatun ak payteef mbaa nga ne furu wi maxal xudari ànd ak way tooy yi mbaa nga ne lujum ya idi ngir yemu asaka fil muqtaati nekk na ci la ñuy dunde mim maa ci la nga xam ne yu daxaru def na ko denc lem bokkul ci asaka war xeeti furwu yi paytee fi ni ki orange ak mandarin ak mangoog darkaseeg yépp rek asaka waru ci xeet lujum yi asaka waru ci ndax asaka moom lam war mooy loo xam ne mënees na koo denc di ko dunde waaye lépp loo xam ne kenn mënu koo denc di ko dunde rek asaka du ca war du tee nag bu fekkoon ne lem nga wala xeeti furmu yi wala lujum yi da nga ci jaay ak jënd di wut bénéfice moom da ngay mel ne commerçant yi rek nga xam ne su waxtu asakaal jotee ñu seet la nga am ci wurus mbaa xaalis bu ci asaka waree rek nga génne ci asaka ak it nga xayma waale la ngay jaay ci xeetu lem ak xeetu fruit ak xeetu lujum nga xayma waale ba xam fu njëkk a toll nga génne waale ko asaka noonu rek la wa yaxsulu dana amee an nisaabu nisaab min sin fay ni ci yaari qualité ka dahabin niki wurus wa fiddatin ak xaalis min aynin ci kee lañ wax ne asaka war na ca bu fekkee dafa mat ñaari qualité mbaa lu ko ëpp du tee des na boole qualité boole ga mooy boo amee ca lee amee ca lee dañuy seet ba xam ku leen boole dana mat nisaabam déet ni ki buñ nee kee rek mooy xeet wi dana ëmb wurus ak xaalis muy ñaari qualité léegi nag soo amee dara ci wurus am dara ci xaalis dañuy seet ba xam ku leen boole ñoom ñaar dana mat nisaabam déet ni ki tey boo amoon fukki diinaar am lu mat téeméeri dërëmi yoon suñ ko boolee kon day mel ne kenn ku ne ci wur sa xaalis am nga xaaju nisaabam su boobaa asaka war la bu la neexee nag li nga war a génne lépp ci ñoom ñaar nga génne ko ci kenn ka bu la neexee itam kenn ku ne nga seet la tolloog asakaam nga génne ko joxe ba tey wa danu xar istihaabun ak àndoo la lil maasi ñeel bëy wa buxtun